abdallah ibn abi hadrat lay abi hadrat moo ci tegu mooy bàyyi ñoom ñaar ñu ay saxaaba la ñoon mooy saxaabi ibn saxaabi saxaaba la di doomi saxaaba muy abdallah di doomi abi hadrat abi hadrat nag xam nga loolu la abi hadrat nee nañu Abi Hadrat turam moo doon salaama salaamatu la tuddoon am ñu ne abdun am ñu ne doonoo pas abdun mais ubaydun mais du du du du du salaama mais abdun la am ñu ne doonoo ubaydun la ah loolu wuute la moom kon abi hadrat soit mooy salaama wala abdun wala ubaydun ibn di doomi umayr ibn abi salaama di doomi ku ñuy wax umayr umayr xaaris di doomi abs abs di doomi hawazin hawazin di doomi aslam aslam boobu di doomi afsa moom abdallah wala ak abu hadrat al aslamiyan ñoom ñaar ñëpp bokk ci waa banu ci waa aslam abdallah nag dañ ko doon dàkkantale abu muhammad dañ ko doon dàkkantal abu muhammad euh, muy abdallah ibn abi hadra léegi kon léegi kenn ci ñoom ñaar selon riwaaya yi soit Abdallah wala baayam di ibn di di Abu Hadrat kenn ci ñoom ñaar selon riwaaya yi yi imaam Ahmad solo yi imaam Ibn Ishaq imaam Ahmad yenn ci yoon imaam la jaar ñoomin imaam imaam ñoomin ñoomin ñoomin imaam daal léegi daal selon yooyu ku nekk daal selon ki nga xam ne moom lañu ñu yónnee ak imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhim na ko noonu la ko ëndee imaam imaam ibn kathir indi na ko tamit ci al bidaaya wan daal kum ci man di doon ci ñoon mooy alayhi salaatu wassalaam daf ko yónni woon ci benn sariya imaam ibn isxaaq buñ jëlee euh, riwaayam kon mune ne gazwatu ibn abi hadrad al aslami ila al gaaba mu lii mooy xarewu fi muy tudde sariya yoo xam dañ koy gazwa léeg bu ibn abi hadrad doomi abi hadrad wax naa la léegi am na riwaay yoo xam ne ñoom dañu ne noonoo comme bu imaam ibn Ismaayili bi dañ ne sariya bu abi hadrad la sa abi hadrad ci boppam moom la woon loolu nag buur yàlla moo gën a xam ana moo ci nekkoon dëgg dëgg dëgg dëgg ana kan la ci woon ñoom dëgg dëgg dëgg dëgg loolu ah, imaam suñu boroom moo ko gën a xam waaye am na yeneen nii waaye ginnaaw guddi yaa ñoom imaam Ibn Asakir moom tudd këne yarhamukallah këne Ibn Abi Hadrat ci riwaayam waaye daal lu mu ci man di demee kenn ci ñoom ñaar ah la alayhi salaatu wassalaam yónnoon léegi qissa boobu nan la demee imaam Ibn Isaaq dane imaam ibn Isxaaq mu ne kaana min xadiisihi min xadiisi qissati abi xadram wa gazwatihi ilal gaaba maa xaddasanii Jaafar ibn Abdillah ibn Aslam mu ne bokkoon na ci nettali bi nga xam ne mooy mbiru nettali bu abi hadrad ne moom abi hadrad la mooy imaam ibn Isaaq c'est ça mooy riwaay bi imaam al-Bayhaqi jële ci moom boobu dane abi hadrad alors que riwaay bi nga xam noo nekk siiratu ibn Hishaam boobu dane ibn abi hadrad moo tax daal affaire bi daal moo ko daal léegi daal ñun na léegi mbir mi lenn la ñun nañ nettali quoi léegi comme euh, ci doon noonu la mu ne kon mooy li nga xam ne moom la ma nettali comme ni nga xam ne noonu la ma ko nettalee Jaafar ibn Abdillah ibn Aslam Abi Hadrat mu jële ci Abi Hadrat qaala mu ne mu ne tazawwajtu min qawmi fa asdaqtuha dirham mu ne dama takk benn femme boo xamante ne nii lii mooy riwaay imaam al-Bayhaqi riwaay imaam Ibn Ishaq bi rahmatullah alayhi dane wa mooy imaam Ibn Hisham min xadiisihima min xadiisihaa mooy xare boobu fii ma balaghani moom imaam Ibn ci li ma jote an man la attahimu an ibni abi hadrat ki koo xam ne ma jële koo xam ne duma ko tuumaal mu jële ci ibn abi hadrat qaala mu ne tazawwajtu imra'atan min qawmi wa asdaqtuha mi atay dirham damaa takk benn femme ci samay ñoñ ma daal di koy jox sadaq bi mooy can bi ma jox ko can mi atay dirhamin mooy deux ci ay dërëm pas dërëmu Sénégal yi ah ah non non dërëm dirham loolu lu kawe la woon ah dërëmu Sénégal yi mu ne fa jiitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam asta'inuhu ala nikaahi ma dikkal alayhi salaatu wa salaam nag di ko di ko sàkku ndimbal mu dimbali ma ah ci sama mariage bi waaw mooy ma ñëw ngir mu dimbali ma ci jàppale ma bu amee lu ma jàppale ci sama mariage bi ndax soxla naa ndimbal ndax mi a dirham kat du lu ndaw lu bari la neena bi ma ñëwee wax ko moom alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne ma kam asdaqta ñaata nga jox can ndaw si ngay bëgg a takk fa qultu ma ne ko mi atay dirham deux cents dërëm laa ko jox fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne subhaanallah wallahi law kuntum taaxuduunaha min waadin maa zidtum wallahi maa indi maa u'inuka bi <laughs> mbir mi dafa bari <laughs> dafa bari yonent ma ne saab saab na ko subhaanallah mooy ah yow fi nga tibb li nga nar a joxe bari na de loolu nag tekkiwul ne dana ko li ngay joxe xaraam na wala walla noonoo di joxe can di joxe lu bari dafa xaraam déedéet waxu ko lool de mooy tellement dafa bari sinon mooy bu ñu defee comparaison ak moom ni mu doon joxe ay can yi mu doon joxe ak saxaaba yi radiyallahu anhum foofu en général li ñu doon joxe foofu Medina boo ko comparé lii mooy lu bari la moo tax mu ne subhaanallah mooy boo gisee lu la yéem ak loo xam ne mbir mi dafa bari ko mu ne ko subhaanallah woo naa bàkk naa borom bi subhaanahu allah wa taala wallahi maa ngi wàcc yàlla man alayhi salaatu wasalaam law kuntum bu ngeen nekkoon taxudunaha di jël mi atay dirham yooyu di ko di ko jël min waadin ci aw xur de ma zittum du ngeen ci yokk dara mooy tellement loo xam ne ci aw am na boo xam ne riwaay yoo xam ne na ne boo ko doon jëw ñëw ak montagne di ko ci euh, <laughs> min euh, di ko di ko di ko taay di ko ci jël du ngeen ci yokk dara mooy tellement dafa bari mais neewu ko eh, comme que dafa bari léegi eh, kenn du fi joxe loolu ci cam déedéet non non cam amul limite amul limite talool gisoon nañ ko mi ñuy wax ci affaire mariage di wax ci loolu baabu ziwaaji kitaabu ji waxoon nañ ci affaire can ñeent ak tanaas loolu noonu li gën a dëgër mooy amul limite boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim léeg-léeg dinañ def benn limite naan can du weesu lii ngir bañ ñu tooñ jigéen ñi loolu day am waaye tekkiwul na yow yow réalité ba taxoon ñoom ñu tegoon ko xamoo ko nga bëgg ñëw nag daal di koy généraliser ci ñépp ne léegi ba àddina biy tukki li gën a tuuti mooy lii non non yooyu yu bari dañ koy wax parce que dafa am réalité boo xam ne moom lañ bëggoon a faj ndax dañ naan lu gaa yi boo leen fi bàyyee dinañ tooñ jigéen ñi wala jox leen loo xam ne presque du dara mais kan du même loolu noonu dañ naan mën nañu comprendre démarche bu mel noonu. waaw waaye teg tamit ne par exemple loolu mooy indi léeg-léeg nga gis ñu naan euh, village sàngam walla dëkku sàngam gaa yi can gi ñoom ñu ngi ko fixé ci soixante quinze mille mooy exemple laa joxe loolu moom gëmatuma ne sax am na mooy soixante quinze mille waay la kooku xanaa danaa gaa yi eh, boobu lool mooy yow liiru dara dañ la koy wax nii rek mais après can réel gi ñëwagul ndax bu la maire yi bindale seenu cahier de charge ba jox la boo moyul ci ngay xëm mooy léegi da gis ñuy def loolu naan cent mille du ko weesoo amaana muy que li ñenn ñu doon def ne lii ngir bañ ñu tooñ ak tooñaange daal li ciy am waaye nu mu ci man di demee dañuy gis ne te lool gisoon nañ ko foofu yaataloon nañ ko ci xadiis yi que ne réellement can amul fu mu yem nii ci bariwaay nii ci tuutiwaay voilà wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ihdaahunna qintaara nañ la alxuraan doon wax bu ngeen bëggee koo xam dafa ñëw ba am ñeent mu xadd nag mbir yi manatu la mooy manatu la ñëw di am juróom ah déedéet ndax juróom am juróom day xaram li mu man mooy mu bëgg waa ji bëgg istibdaala échanger takk keneen gi rek ci kenn takk keneen fekk ngeen jox koo xam ne xintaar te xintaar réellement mooy ñaata loolu lu naqaree di lu naqaree wute bu rëy la ñaata mooy xintaar ñaata la tellement bariwaay waaye bi mu bari mooy loolu day wane ne amul amul limite ci bari amul limite ci tuutiwaay gisoon nañ ko alayhi salaatu wasalaam kam mayoon ndaw sam maye woon maa maal rajuli min al quraan maye ko ak la waaj amoon ci ay aay alxuraan ak ka nga xam ne ay dàll la woon mu ne ko est-ce que gërëm nga mu ne ndaw si est-ce que gërëm nga lool mu ne ko waaw ñaari dàll kon loolu tamit day wan ne lii amul vraiment amul amul limite ci wàllu tuutiwaay loolu mooy li gën a dëgër léegi bon boo bëggee lu gën yaatu dama lay yebal xam naa ci fichier yi doon wax ci wàllu mariage jëlaloon nañu ay waxtu ay fan sax waaye euh, loolu waxoon nañu ko léegi moo tax bu ne subhaanallah bu nee subhaanallah euh, euh, yéemum ci mbir mi la law kuntum ta'khudunaha min waadin ma zittum yéen bu ngeen ko doon jële sax ci ab ci ci ci aw xur du ngeen ci yokk dara tellement <laughs> bari yim bari loolu loolu euh, loolu tekkiwul ne dana mbir mi dafa xaram moo tax ci beneen riwaaya am na ci riwaaya boo xam ne mooy biñ la waxoon sànq bi nga xam ne imaam Ibn Asakir moo ko tudd foofu nee na dafa ñëw wax ko ko ibn abi hadra abdallah ibn abi hadra mu ne bi mu wax loolu dane ko law kuntum tanxituuna min aljabali ma zittum ah, bu ngeen doon boo ko doon boo ko doon boo ko doon bu ngeen ko doon yett ci montagne du ngeen du ngeen du ngeen am lu ngeen ci yokk kon loolu la alayhi salaatu wassalaam waxoon léegi nag ñu continuer ci waaye kan imaam ibn Sa'd léegi mu ne fa labistu boo bare mu ne ko wallahi ma indi ma u'inuka bii yenent ma ne saab saab nag ne ko maa ngi ci yàlla ne awma loo xam ne moom laa lay dimbalee de awma waa ngi ci yàlla ne awma lu ma leen di dimbalee ci sa mariage boobu mooy jamono ji loolu la mooy nit tamit da ngay xam nga lii moo dul lii moo dul am ci ndawtal li tax ndawtal yeeg yooyu bokk na ci li tax baaxul ndax affaire leblante la yoo xam ne ci lu xaraam lay tegu mooy mbir yi ca début ba am na ku ma war a wax keroog naan ma xam naa mbir yi début ba waroon na nekk idée bu noble ma ne waaw. de façon c'est sûr ko ba muy door a xew ku ku ku am xew ñu nit ñi jàppale la ku nekk li mu am jox la loolu c'était une idée noble mais ñu dem ba def ko loo xam ne day tax nit ki di ci jële bàkkaar wu mag di bu ko manul di di di lay di fenn di wax lu amul ngir ne li wa tax ñëwul ay génnul di wax lu nekk ñu teg la ci loo xam ne buur yàlla mi la sàkk sax tegu la ko yooyu yëpp day tax mbir yi wax lu baax en plus teg teg ci ne bayu sarf la mooy gars yi dañuy muus muus li jox naa la lii wala tam nun tastaksir boobu ba la alxuraan doon tere dañ koy def bul joxe dara ba pare di ci xaar lu ëpp li nga joxe loolu tekkiwul na kon bul commerce non non waxul loolu mooy ne yow sa li ngay def yëpp nga war koo def ngir yàlla retour sur investisement ngay xool voilà di dimbali nit waaye ñu foog na nga koy dimbali ndekk dimbaliwoo ko yaa ngi xaar naa ko jox fukk moom bu ma xewloo bu may delloo delloo ma euh, ñaar fukk ba pare ngeen def ko règle ba bu joxee fukk sax ñépp di ko xas wala bu joxee juróom ñépp di ko xas lool nag moo baaxul voilà ba pare mooy dama lay jox lii loolu genre ci genre riba yi ñu iblis di di di di di di fule la bokk fukk laa joxe ngir ñu jox ma ñaar fukk waaye joxe ñaar fukk ngir ñu jox ko fanweer ainsi de suite voilà kon nag loolu noonu la alayhi salaatu wassalaam daal di wax waa ji ne ko awma wallahi waat naa ci yàlla maa indi maa indi ko bii dangaa ñëw ngir dimbali ma ma dimbali la ci sa mariage bi ngay waajal sa deux cents dërëm yooyu nga joxe man nag ah man de wax dëgg yàlla awma awma loo xamante nii ah, moom laa lay moom laa lay moom laa lay dimbalee gis nga la franchise ah mooy ne manuma loo manul daal manoo loo manul manoo loo manul manoo voilà léegi kon mu ne kon wallahi waat naa ci yàlla ma indi aw ma fi man ma u'inuka bi mu ne fa labistu ayyaaman nee na nag ma toog ay fan foofu moom abu hadrat wala doom gi mu ne summa aqbala min Jusham ibn Muawiya yuqaalu lahu Rifaa ibn Qays aw Qays ibn Rifaa nee après mat toog ay fan am benn waay boo xam ne ci waa Jusham ibn Muawiya la bokk Jusham ibn Muawiya ñooñu ab turu benn waay bu bokk ci ñoom daal di ñëw yuqaalu lahu boo xam ne ñu ngi koy wax Rifaa ibn Qays ne Rifaa doomi Qays doomi Qays la tudd walla Qays ibn Rifaa wala Qays di doomi ki nga xam ne mooy Rifaa fii batnin azimin min jusham bokk nag waa jooju bokk ci clan bu mag bu mag te bokk ci waa jusham tribu des jusham mu ne xatta nazala bi qawmihi wa man ma'ahu bil ghaaba yuridu an yajma'a qaysan ala muhaarabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waa jooju daal di ñëw te bokk ci clan bu rëy ci waa Jusham ñëw ba agsi ba daldi dal fi nga xam ne mooy Raaba Raaba sorewul Medina noonu Raaba sorewul Medina voilà te loolu Raaba gisoon nañu ko wa Raabatun Xaybarun Waadil Qurastalimi voilà kon mu doon moom lañ gisoon ghazwatu zi qarat zi qarat waxoon nañ la mooy gaaba gaaba bu dee même gaaba boobu la mooy sorwul Medina noonu même bi la sax côté boo jógee Medina di dem Sham ci côté boobu la mu ne waa ji foofu nag la ñëw dal bëgg lan lan mooy lan mooy bëgg-bëggam yuridu an yajmaa Qaysan mu bëgg a dajale waa Qays di benn clan tamit ci waa ci ñoom ala muharabati rasulillah ngir dal xeex alayhi salatu wasalaam mu ñëw ba sorewul Medina ngir dajale ay nit dajale ñu bari ngir ñu mën a songu alayhi salatu wasalaam léegi mu ne te waajooju wa kaana dha ismin wa sharafin fi jusham moom qays ibn rifaa boobu wala rifaa ibn qays waaye la joo xam ne c'est un quelqu'un de renom de renommée waa amoon tur la ak teddaage ak teraanga ci waa jusham mooy kilifa la fa woon léegi nag alayhi salaatu wasalaam yëg ko xam nga bu ma see yëg yi du toog di xaar naan ay naa toog rek ba meew mi këpp sama kaw déedéet moom masula doxale noonu gaay di def ay gesticulation seen bot yi bi yëngal seen bot yi mu toog di leen xool bañ ne kërëb ci kawam doonu ko def doonu ko woon def jamais moom kay bu la déggee ngay menacer dala fay fekk waaw ndax gaay gis na boo fii tóoy tóoy la fii loolu la ah ni mu xewe ci monde xale yi masoon nañ ko fi wax noonu la xewe yi ci mag ñi diplomatie noonu kese la gars yi bu ñu fi nekkee di bomber le torse nga toog fii xoole di wane seeni muscle di la menacer ka def lii nga toog ne nemm ne xar mu ñu yar bon suba ñu duma la waaye buñ lay menacer nga nga yow nga yow nga accélérer foo xam ne ñoom xaarewuñ la foon léegi gaa yi seetaat seeni seeni seen façon menace ñu doon def xam nga ñun actualité oblige tey la lan le 15 août gis nga entre euh, l'Amérique de Donald Trump ak euh, waaye Pyongyang fële bu bu bu Kim Jong-un bi c'est pareil Trump dafa ñëw doon ko napp da ko doon napp noo di tëkku gaa yi Euh, di fa yónni navire ay sous-marin côté foofu la ca Corée du Sud di menacer le nord waa ji gin koo menacer bu baax ne ko non seulement ce territoire bi nekk Guam fële falaay bombarder fii ak le fekk mu naan ay day tukkuwaate ay le feu ak fureur ak lu nekk waa ji ne ko non seulement waxuma la lool mais damay bombarder sa foofu mu naan je pense que je n'étais pas aussi duir mais parce que amatul woon durati bu mu mën a wax ndax looloo gën a gën a dur lu mu wax waa ji ñëw gën a jàll feneen mais nu mujj ah <laughs> ñépp temporiser mooy buñ la fiy napp nga toog di xoole fii gars yi gis nga dañuy foog ne mais tamit mu nekk na yow réellement nga defe luy nga def luy wan ne ñoom xam nañ ne am nga doole ji alayhi salaatu wa salaam masula toog gars yi di tëkku mu toog di leen xool ba gaa yi këpp seen kaw ah non jamais jamais jamais jamais jamais jamais ah non mu nee na nag bi mu yëree loolu fadaani mu wooma man abi hadrat walla doom ji abdallah ibn abi hadrat wa rajulayn min al ak ñaari nit ci jullit ñi fa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam jox ñay instruction yu leer nañu uxruju ila hadha ar-rajul xatta ta'tu minhu bi xabarin wa in mu ne leen dem leen génn leen ngeen dem ci waa ji génn leen ngeen dem ci waa ji mooy waajooju de Rifaa wala Qays ibn Rifaa fi mu nekk xat xatta tatu minhu bi xabarin wa ngeen dem gina leerlu mbir mi indil ma ci information xam-xam mu ne wa qaddama lana sharifan ajfaa nee na mu daal li ñuy jox benn gëléem boo xam ne gëléem gi nag aka yooyoon gëléem googu mooy da fekkoon jamono yoo xam ne da alayhi salaatu salaam lool la mooy nekkul woon koo xam ne tout le temps day yor lu ne gàññ waaye mooy des fois da doon toog am des fois mu am moo tax moo tax lépp lu dund amul benn jullit boo xam ne dinga jaar ci benn expérience moo xam bu neex walla bu naqari walla bu yemamaay lu dul ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laka fiihi uswa lu dul ne alayhi salaatu nekk na ci sa royukaay ndax dund na ko ba pare dund na ko yow nag li nga fexe mooy xool moom naka la ko dunde ma fexe koo dunde noonu waaw akbar ñàkk ba mu ba nga xam ne du am nan la yoon dunde mooy gis nga franchise bi amoo gars di la laaj bu fi bu fi songuloo man ba mu ñëwee ne ko damaa bëgg nga dimbali ma ci sama mariage bi da ne ko wallahi maa ngi waat ci yàlla maa indi maa u'inuka bi waat naa ci yàlla ne aw ma lu mën a dimbalee mu leer ndax lan amu ko waaye ba nga xamante ne ci la am lu bay kaw kaw ba ñëw poñe ko comme ni ko Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu radiyallahu anhu daal di nettalee hein ba pare ne ko jox ma ci li la yàlla jox alal ji du sa alal te du sa alalu bàyyi xam nga loolu imaginer nañ point point tegal point xalaatal yow sëriñ bi nga gën a sopp yow bi nga mooy sa sëriñ imaginer nit poñe woon ko naan ko hé jox ma ci alal ji ndax alal ji du sa alalu baay du sa alalu du sa alal ta du sa alalu baay nan ngeen koy def non keroog ngeen di rey waa ji ci saasi poñe laa wax de poñe ba baat bi seere ba ñu gis yére bi mu sol baat bi ni mu seeree ci ci put gi waxuma la yow taalibe bi de mais am na ci fii boo fu defoon yenn patron yeeg yenn chef yi fii nii moom ci boppam mooy mer mer goo xam ne bu dee buuri jamono yi moom lenn la éliminez-moi ce gars-là ce type-là ce ténergumène lañ la dañuy woor dagg yi waa ji bu mu fanaan tey bu mu yendu tey ci réew mi ñu daal di lay rey waaye comme ko fekkoon na mu am alayhi salaam daal di koy jox alal ju bari ne ko lu gis nga la la mën a ko am mu ne ko demal nga jël lépp waa ji gëmewu ko gëmewu ko mu ne ko mane xurwale la fa nekk ci gàtt xar bëy nag kiy gëléem lépp yaay borom jël moo tax kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ajwada an moo gënoon tabe ci nit ñi moo gënoon tabe ci nit ñi rawatina fi tabeem gi doon gina extraordinaire mooy weeru koor bu ko Seydina Jibril di ñëw di di ñuy ñuy ñuy mudaarasa li nga xam ne mooy alquran waaw akbar mooy gis nga bu yoree ni muy joxe mais bu amul danaan wallahi maa leen di maa u'inuka bi bu amul amul lool mooy lool bam amee day joxe lu ba joxe boo xam ne moo tax waa ji dafa dem ne yéen sama mbokk yi dugg leen ci lislaam fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yu'ti ata'a man la yaxsha al faqr ndax seydina muhammad kat sallallahu alayhi wa day joxe joxewu koo xam ne ragalul ñàkk xam nga kuy joxe di ragal dee naan demee naan euh, il faut nag je mesure ce que je donne parce que bon demain dépense baa ngi may xaar course sàngam ak may xaar sama projet sàngam ak may xaar kooku ak joxeem day raisonnable day mooy da koy xalaataat bu baax xool ñaata lay joxe gafaka gi ñaata ci ne ak ñaata laa war a joxe waaye waa ji nga xamante ne nii moom ragalul yooyu moom du xalaat yooyu moom buy joxe xalaatul yooyu moo tax mu ne fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yu'ti ataa man la yaxsha al faqr seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam day joxe-joxe nit koo xamante ne nii ragalul li nga xamante ne mooy ak ñàkk Allahu akbar ha maa la ko wax waaye bu amul danaan aw ma moo tax waa ji même mu leen di jox gëléem bi mu leen jox nee na gëléem gu yooy la woon ndax jamono yooyu loolu loo fa amoon fa xumila alayna ahaduna nee na ñun ñett ñooñu ñu jël kenn daal di ko ciy teg ci kaw gëléem gi fa wallahi maa qaamat bihi da'fan mu ne maa ngi wat ci yàlla ne gëléem gi taxawul ndax ndax lan ndax ndax faible ndax faible ak faible am tax na jóg taxaw correctement sax ju manu koon xatta daamaha rijaalu min xalfiha bi aydihim nit ñi nekk dem ci ginnaawam di ko puus ngir mu jóg xatta staqallat wa ma kaan ba li muy jóge te tuutee kon doonu ko woon def wa qaala alayhi salaatu wasalaam ne ne leen taballagu ala haadi ne jota jottadeku leen ci lii mooy mu yóbbu leen ba foofale mu ne fa xarajnaa wa maana silaaxuna min an-nabli was-suyuf mu ne bi ñuy génn nag ñu ngi yoroon suñuy jaasi ak suñuy flèche ak suñuy xeej suñuy aam mu ne xatta ida jinaa qariban min al-xaadiri ma'a ghurubi ash-shams ba ni ñuy agsee ba jege fi nga xam ne mooy fii seen ndox yi doon ne mooy seen fi nga xam ne ndax waxoon nañ la loolu yàgg nañ la wax ne ñoom dañuy nekk foo xam ne ndox day am ndox ndax ñoom dañu koy soxla nee na wa qultu lahuma ma ne leen ida sami'tu maani qad kabbartu wa shaddadtu fil askari fa kabbira wa shudda ma nee na ba foofu fekk jant bi di so fa kamantu minna fii naaxiya wa amartu saaxibaya saaxibiya saaxibaya fa kamanaa fii naaxiyatin uxra ma daal bi digal nag ma ñëw nag làqatu digal sama ñaar ñi mandoon ne leen yéeni nëbbatu leen ci beneen wàll man ma làqatu ci benn côté ne leen làqatu leen ci beneen côté bi ne leen nag ne bu ngeen ma déggee mooy ci côté ndox mi foofu ma bi ma def takbir allahu akbar rek ba pare songu seen seen kii bi nu mu tudd seen askar bi mooy fi nga xamante ne mooy fi ñu campé woon rek na ngeen takbir yéen ñaar songu kamit comme man mu ne fa wallahi inna la kadhalika nantadiru an nara ghirratan aw nara shay'an wa qad ghashiyatna ghashiyana al-laylu hatta dhahabat al-'isha nee na maa ngi wàcc yàlla ne noon la ñu taxawee di xaar di xaar benn porox ndollu benn faay wala benn porox ndollu wala bokk loo xam ne man nañ ci gis ba xam gaa yi anal ci lan lañ newe mu ne te guddi gi mu ngi ñu commencé woon di muur ba ni nga xam ne faxmatul isha yi mooy lëndëmu guddi gi di commencé nag di dugg bu baax mu ne waqad kaana lahum ra'in qad sarraxa fi dhalika al mu ne ñoom nag dañu amoon benn nu tudd benn sàmmkat boo xam ne dafa demoon ci alentour yi dem sàmmi woon fa abtaa alayhim wa taxawafu alayhi waa ji daal toog nañ ba guddi gi kenn gisu ko set tey moom tey moom waaw waa ji lan moo xew ba suñu sàmm bi dellu siwul gars yi nag tiit ne ah mbaaru daa am ñu ko song wala daa am lu dal lu ko dal te yëguñu ko mu ne fa qaama saahibuhum rifaa ibn qays léegi rifaa ibn qays daal bi jóg fa axada sayfahu mu daal di jël jaaseem fa ja'alahu fi unuqi mu daal di koy jël gàccoo ko ci loosam fa qaala mu ne wallahi la atayaqananna amra ra'ina wa laqad asaabahu shar mu ne maa ngi wàcc yàlla ne dinaa dem la atayaqananna dinaa dem ba am lu ma leer mbirum suñu kii bi suñu sàmm bi ci lan la nekke wala qad asaabahu shar est ce que boog dafa am mbonte gu ko dal mooy daa am musiba gu ko dal bo mu ne bu waxee lool am benn waay ci ñoom fa qaala nafarun mbooloo ci ñoom mimman ma'ahu ñu àndoon ak moom Rifaa comme que kilifa la ñu ne ko wallahi la tadhab nag fii ñu ne ko ñu ngi wàcc yàlla yow bul dem ñun dinañ la doyloo dinañ la doy mooy ñun dinañ def loolu bàyyil ñun ñu dem yow nga toog fa qaala mu ne leen laa yadhabu illaa ana mu ne leen ma ne kenn du dem ku dul man man képp maay dem keneen duma topp man képp maay dem gaa ne ko waa bu dee lool la comme que nag ne yow yaay dem bàyyi kon ñu ànd ak yow fa nahnu ma'ak mu ne wallahi laa yatba'uni laa yatba'uni minkum ahad wax naa ci yàlla ne kenn duma topp man kese maay dem mu ne muy génn di dox nee na ba nga xamante ni nii ci laa ko jekk ko muy romb ba romb ma ma jekk ko rek ma dal di koy sànni benn xeej fa wadaftuhu fi fuadi ma dal di koy jam ci ci dënn bi laa ko jam ci xol bi mu ne fa wallahi ma takallam waat naa ci yàlla ne amul sax possibilité mayu ma ko sax fu muy wax wax sax defu ko waaw wax sax defu nee na daal di ma song ko dagg rek daal di koy daal daal daal di koy daal di daal di koy rendi kay nee na ma daal di song seen fii num tudd seen askar bi fi ñu campé ma takbiir rek sama ñaari ñi ma àndaloon daal di ñoom it daal di takbiir daal di mu ne maa ngi wat ci yàlla ne maa kaana illa najaa mimman kaana fii indak indak mu ne moom daal saa yi foofu mujj gi amul woon lu fa lu dul rëcc sauve mu nekk na ab sauve-qui-peut ci seen biir indak indak mooy lu waaye am boote doomam waaw mooy daal sauve qui peut voilà ku mën a sauvewu sauvewu bi kulli ma qadaru alayhi min nisaa'ihim wa abnaa'ihim wa ma xaffa ma'ahum min amwaalihim ñuy daw ñoom ñépp ku nekk yóbbu la nga man ànd ak seen soxna yay daw ak seen doom yi ak la nga xam ne moo woyof lu ñu mën a yóbbaale nee na ñu daal di wommat géléem ya fa newoon yu bari ak ay jur yañ fa dese te sàmm bi yóbbu ko woon nee na ma ñu ñëwal yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na mu daal di may jox min tilkal ibili salaasa ashara ba'iran fi sadaaqi fa jamaatu ilayya ahli mu daal ma ciy jox lan treize géléem loo xam ne ngir ma dimbali kooku ci sama mariage boobu nee na nag fa jamaatu ya ci loolu ci laa dem daldi mën a dimbalikoo ci sama mariage ba nga xamante ne ni euh, moom laa bëggoon moom laa moomu fi indi woon sax moom laa bëggoon mu di may dimbali moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy sariya bu seydina abdallah ibn abi hadrad walla baay ji ci boppam bi abi hadrad kanta ah, bon léegi loolu mooy sariya boobu kii nag abdallah moomu ibn abi hadrad bu dee moom kii eh, moom mas na joteeg eh, kii juif benn juif comme ni nga xam la ko imaam Ahmad ibn Hanbal daal di soloowe ah, imaam Ahmad daal dina koy soloo comme ni nga xam ne moom la ko soloowe moom imaam Ahmad mu jële ko ci Ibrahim ibn Isxaaq an Xaatim ibn Ismaayil an Abdullah ibnu muhammad ibn abi yaxya an abi an ibni abi xadrat al aslami annahu kaana li yahuudiyin alayhi arba'atu daraahim fasta'daa alayhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn juif boo xam ne mu ne moom dafa yoroon juif juif bi euh, arba'atu daraahim arba'atu daraahim mooy quatre quatre dërëm la ko yoreloon waxoon naa dërëmu Sénégal yi ñaa lu bari la woon nee na nag juif bi daal di ñëw ci alayhi salaam daal di koy wax ne ko bon euh, Ibn Abi Hadram damaa yoreel alal ñeenti dërëm la ma yoreel joxuma ah, mooy paa dafa tey ne duma la ko jox parce que juif ma mais dafa newoon ci tar-tar mënu ko woon a amul woon lu mu ko faye waaye yi ñëw wax ko alayhi salaam waa yonent bi alayhi salaatu salaam neewul na e anta yahuudiyun xabiis idhab min haythu jit ilaa ayna jit neewu ko yow yow juif bu bon nga jàllal nële dellul comme ni ko ñenn ñiy defe ci ñun nga xam ne ñun moom ku ñu bokkal lu ko neex def ñu koy faral ñu koy faral du ñu jox nit ñi seen àq yonent bi alayhi salaatu salaam doxalul loolu déedéet doxalu lool de dane ko idfa ilayhi xaqa dane waa ji ibn abi hadrat radiyallahu anhuma ne ko jëlal àqam delloo ko yaa ko yoreeloon léegi comme que nee na moom topp na la ngir nga fay ko fay ko ko fa qaala nee ma ne yonent mi alayhi salaatu salaam laa ajidu ne ko man du dama ko bañ fay de mais damaa trouvé lu ma ko fay instant bi mu ne fa aadaha thalathan yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di répéter affaire bi deux fois no trois fois répéter waat ko ba mat ñetti yoon ne ko fay ko idfa ilayhi haqqa saa bu ko waxee rek mu ne ko aw ma lu ma ko tubabee mu répéter waat ma ne delloo ko li nga xam ne mooy àqam moom juif bi mu ne wa kaana ida qaala thalathan lam yuraaja mu ne nag alayhi salaatu bu doon wax nag ba wax ñetti yoon ah kenn du dellu kenn du ko kenn du ñëwaat ci ay kiiwam euh, kenn du ko réviser loo at li nga xam ne moom la wax bu surtout bu ko xasee wax ñetti yoon ah mu ne fa xaraja ila suuqi moom mu génn mooy ibn abi hadrat abdallah dem ci marché bi fa nazaa imaamatahu fattazara biha mu daldi jël li nga xam ne mooy imaamam mooy kaalaam daldi koy takk ci ndigg li mu jëm ci suuf wa dafaa ilayhi al burda mu daldi di jël liy féete ci kaw xam nga waxoon al izaar mooy li nga xam day jóge ci ndigg li walla ci biir bi takk ko ci biir bi muy wàcc jëm suuf rida mooy liy nekk ci kaw burda nag mooy gën a gudd bu burda day jël lépp day jóge ci kaw ba ci suuf léegi mu jël li nga xam ne mooy kaalaam mooy kaala yu gudd la doon doon kon mu làmbaayoo ko jël burdaam bi nga xam ne moom la defoon noonu moom la takkoon ci ndigg li yére bi nga xam ne moom la takkoon ci ndigg li Ah, daal di koy échanger jël kaala gi def noonu jël lim takkoon ci ndigale daal di koy jox jox ko juif bi juif bi dem fa baahu bi arbaati darahim jaay ko ci ñeenti dërëm fa dafaa ilayhi daal di koy euh, mu dal di koy jaay kii nu mu tudd ñeenti dërëm après bon mu jox ko kiiwam mu daal di koy kii delloo voilà mu daal di koy delloo léegi nag bi mu ko bi mooy mu jox juif bi kon léegi li mu ko yore mu ne fa marrat ajuzun fa sa'alatu an xaali léegi mu romb benn màgget bu jigéen kenn dox ajuzatun ajuzun lañuy wax ajuz boobu woo gisee mooy jigéen la euh, mu ne ndaw si mère bi daal di koy laaj ne ko mais ne ko waa yow naa abi hadrat lan mooy sa sa sa lan moo tax nga mel nii ndax da doon nekk koo xam ne doon kaalaw mais gis nañ ne kaalawul kaala gi xam nga loo koo xam ne yàgg nañ mooy ñu xam kaala xam nañ ne kaala bu dee sa kaala ngi jël tey làmbaayoo ko dinañ xam ne lii kaala la maire bi nag ne ko mais lan moo xew ba nga def lii léegi mu daal di koy nettali ni mu demee mook histoire juif beeg ak bi mu demee ci alayhi salaatu salaam maire bi daal di jël ab yére daal di koy jox boo xam ne moom la mujj mu remplacer la nga xam ne moom la fay qad sadaqa allah wa sadaqa dëggu na ak boroom bu dëgg moom mooy li mu joxe léegi laata muy génn marché bi daje nag koo xam ne ku ko remplacer amaana sax bu gën ba nga xam ne moom la jox juif bi mu jaay moom nag imaam ibn abi hadrat abdallah ibn abi hadrat am nañu ne ku mel ni imaam ibn saad moom dane mu ngi génn àddina l'an soixante onze fekk loolu tamit la imaam al-Waaqidi wax ak imaam al-Madaa'ini fekk mu nga amoon quatre-vingt un ans quatre-vingt un ans la amoon moom imaam ibn Abdullah ibn Abi Hadrat kanta baay ji moom gisuma fu ñu tudde kañ la génn àddina di ibn Abi Hadrat di Abi Hadrat radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma